ibn abil awja as-sulami am nañu ne al axram la tudd al axramu ibn abil awja as-sulamiyu di al axram di doomu abil awja bokkoon ci waa banu sulaym am na nag ñu koy woowe yeneeni tur eh. am nañu naan moo tax imaam alxaabis ne est-ce que moom du Muhriz ibn Nadla est-ce que du noonu la tuddoon du Muhriz ibn Nadla ak ibn Abi naan ma ci Muhriz Muhriz ibn Nadla am ñu naan ibn Nadila muy al Axram ibn Abil Awja am nañu naan comme Muusaa ibn Uqba Muhriz ibn Wahb te waxul Muhriz ibn Nadla ah moom imaam Muusaa ibn par exemple moom dane Muhriz ibn Wahb waxul ne Muhriz ibn Nadla ndax par exemple kii nu tudd boroom al isti'aab kan mooy boroom al isti'aab mooy imaam ibn Abdul Barr moom dane al Muhriz ibn Nadla ibn Abdullah ibn Kabir lool la al-Muhriz ibn Nadla ibn Abdullah ibn Murra ibn Kathir bokk boroom Uslul Ghaaba ne Kathir ibn Kabir di imaam boroom Uslul Ghaaba mooy kan eh, eh, turbaan yi may gis am dëkkoon Sham kii ñu waaye tur bi dafa am benn livre mu doon gis mu doon wax ci affaire yu mel noonu côté Syrie yooyu moo tax moo euh, imaam Ibn al-Asir imaam Ibn al-Asir moom mooy borom Usdul Ghaba imaam euh, euh, kii mu ne moom noonu la wax loolu la am na. Euh, boro imam ibn Sa'd par exemple moom daneen ñu ngi koy dàkkantale Aba Nadla imam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi moom dane Muhriz ibn Wahb mu ne moom bokk na ci ñi nga xam ne fekke nañ Badr bokkoon ci allié waa Bani Abd Shams bokkoon ci waa allié waa Bani Abd Shams imaam al-Waaqidi nag rahmatullah alayhi daal dinay soloo kon ci ginnaaw umratul qadiya ginnaaw umratul qadiya ci xadiis boo xam ne mu ngi ko jële ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi imaam al-Waaqidi na ko noonu la ko boroom Dalaa'ilun Nubuwwa di imaam al-Bayhaqi daal di soloo ci càllaleem ba bi ba ci imaam al-Waaqidi imaam al-Waaqidi ne xaddatani Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim mu ne nettali na ma Muhammad di doomi Abdullah ibn Muslim Abdullah boobu di doom ku ñuy wax Muslim an Zuhri mu jëlee ci imaam az-Zuhri qaa annahu qaala mu ne imaam az-Zuhri ne lamma raja'a Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam min umratil qadiyya raja'a fi dhil hijjati min sanati sab'a fa ba'atha ibna abil awjaa as-sulami fi xamsiina rajulan fa xaraja ila bani sulaym imaam az-zuhri kon rahmatullah aleyhi mu ne bi aleyhi salaatu wasalaam dëppee jóge umratul qadiya ci septième année bi mu ne mu ngi dellu ci dul xijja min sanati sab'in ci juróom-ñaareelu at bi fa ba'atha mu daal di yebal ibn abil awja di ibn abil awja al axram ibn abil awja radiyallahu anhu as-sulami te bokkoon ci waa bani sulaym waa banu salima as-salami la ñuy wax bu dee sulami mooy waa banu sulaym fii xamsiina rajulan comme ñoom Seydina Jaabir as-Salami as-Salami pas Salmi wala Silmi non as-Salami min bani Salima as-Sulami min bani Sulaym euh, mu yónni ko kon fii xamsiina ci cinquante góor mooy sariyam sariya bu Seydina Abil Awja la alayhi salaatu wa salaam yónni mu jógee Hudaybiya mu jógee Umratul Qadiya boole ko cinquante personnes fa xaraja ilaa bani Sulaym mu dem ci mbokka bi ci waa bani Sulaym mu ne wa kaana aynu bani Sulaymin maa mu ne moom nag bi muy génn di dem xam nga tribu yi moom laa doon wax naan gaayu boo dëngee dangay bari ay surveillance ñooy ut ñu lay surveiller ak ay espion foog nga bari la ko moo tax dëkk yi dina dëng ci àddina bi ñoo ëpp ay espion fii mu ne ñi ngay gis ñu lay yónni ñu leen dén di ñu naan ndeysaan moom de déggul wolof saan yàgg dafee yàggul ak dégg wolof moo xam ne américains yi jóge biir Chicago ñëw ca àll bawol ba ne dañuy jàppale gaay ci seen seen culture yooyu ñooñu cëpp ay espion lañuy ñuy doon wala ñuy jaar ci mbubb euh, action humanitaire te loolu gaay yu bari dëkk yi am problème ñoo xam nañ mooy information yu bari yi gaay kii ñoom ñoo leen koy jox ndekk na may agent double lañ dañuy ñëw naan humanitaire leen tax a jóg ndekete boo mayewul waa ji waa siy yàlla bokk waa siy yàlla bokk ñu ñëwee nag dañuy fondre ci masse bi ñu naan moom waaye après jaral na sax mën a tuub na jël benn noo boo xam ne noobu wolof la wala benn noobu bambara fa selon fa mu nekk rek nekk fa nag ay at walla am mois ay mois di dem ak a ñëw bu demee def rapport yóbbu gaa yi naan ci parce que ci étudiants yi la ak yooyu dëgg la waaye yooyu yëpp ci kan la jëm ndax gaa yi mooy dañuy soxla di xam gaa yi waa Quraysh waa kii nag waa Banu Sulaym gaa yi seen benn waa waajoo xam ne seen benn espion fexe nañ ba mu ne fa mu ne wa kaana aynu Bani Sulaym ma bi muy génn ci cinquante personnes yooyu nekk ci biir cinquante yi kenn koo xam ne dafa doon mbubb mais moo newoon kiy surveiller l'observateur kiy observer foofu noonu waa Banu Sulaym gi mu jëm di mbokkam yi <laughs> mu ne comme que sariya la jëm foofu ngir dal seen kaw mu ne fa lamma fasala min al madina xaraja aynu ila qawmi bi nga xam ne ci lañu génn complètement Médina di dox noonu ci àll bi ngir dem waa ji jekki par inadvertance fa kenn gisatu ko ndeke dafa dem ci waa Banu Sulaym gaaw fa xaddarahum wa axbarahum fa xaddarahum mu daal di leen mettre en garde ne leen gaaw leen samay mbokk maa ngi nii Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam laa jóge yónnee ne leen arme boo xam ne seen kaw la ñuy dal si seen biir laa ne woon maa ngi nii di leen maa maa fa laa jóge nii ci ñoom laa jóge fa xaddarahum mu mettre leen en garde bu axbarahum mu xabaar leen ci ñi gaa yi ngi ñëw te nombre tel lañu ki leen jiite mooy tel nombre tel ak tel ñii lañu kon gaa yooyu préparé mooy <laughs> xam nga sar yooyu bari gaa yi newoon bett wala ñu yëg ko foo xam ne duñ mën a waajal daw bii nag gaa yi am nañ temps am nañ temps préparé mu ne fa jama'u jam'an kaseeran gaa yi daldi armé bu baax dajale ay nit ñu bari armé ñuy xaar gaay nag de pied ferme te ñoom yëguñ ne gaay yëg nañ leen mu ne wa jaa'ahum abil awja wal qawmu mu'iddun ibn abil awja ak si radiyallahu ak ñim àndal fekk gaay yi ils sont prêts pour pour pour battre jusqu'au mort jusqu'à la mort gars yi pare nañ ngir xare jusqu'à donner leur dernier goutte de sang mooy pare nañu te ñu bari lañ ils sont prêts à à mu ne fa lamma an raahum asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ra'aw jam'ahu da'awhum ila al islam mu ne naka la leen saxaaba yonente mi alayhi salaatu wa salaam daal di ñoom ibn abil awja bi ñu gis leen gaa yi bari lool war a aw jamaahum ñu gis gaa yi daal daanaka foo sànni mbàtt mu takk ndax bari daawhum ilal islaam ñu woo leen ci lislaam ne dañ leen di woo ngeen dugg ci lislaam farashaquhum bin nabl walam yasma'u qawlahum mais gaa yi nekkuñ fasal leen tontu ay flèche lañ leen yóbbanti lañ leen yónnee kay dégluwuñ sax li ñuy wax wa wu ñu teg ci naan leen laa xaajata lana ila ma da'awtum ilay ne leen soxlawuñu amuñu benn aajo ci li ngeen di woote jëme ci muy seen diine jot nee na faramawhum sa'a wa ja'alatil amdaadu ta'ti ñuy fléchante mais nu ñuy gën a dem waa Banu Sulaym comme que yëgaloon nañ ko seen alliés yi ñooñ gaa yi di gën a ñëw amdaad yi di ñëw mooy renfort yi di ñëw renfort yi di ñëw xatta ahdaqu bihim min kulli jaanib ba gaa ñëw daal di encercler saxaaba yi radiyallahu ba mu jeex cinquante personnes amul benn wàll boo xam ne lu dul ne mushrikuuna yi wër nañ leen waaw mu ne fa qaatalal qawmu qitaalan shadiidan gaa yi daal xare xare bu méttee méttee méttee méttee méttee hatta qutila ammatuhum ba ni ñuy faate presque ñëpp ci ñoom ñëpp ci ñoom gaa yi éliminé nañu wa usiba ibnu abil awja bi jirahatin kathira ñu daal di gaañ ki nga xam ne mooy ibnu abil awja moom ñu daal di koy al axram ñu daal di gaa yi daal di koy blessé blessé moom blessure bu méttee méttee méttee blessure bu metti la ci jële waaw fataxaamala xata raja'a ila al madina bi man baqiya ma'ahu min asxaabi fi awwali yawmin min safar sanata thaman ah mu fexe malgré ses blessures fexe battre en retraite mook ñi nga xam ne jotuñ leen a faat ba na ñuy accès Medina ci safar safar lañ agsi ci samaan sanata samaan muy huitième année bi fa la ñuy door agsi ci safar ci la ñuy fekk muharram ci safar bi ci tegu weer bi ci tegu ci lañ daldi agsi medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam loolu tamit moom loolu lañ am ci tarjama moom imaam ibn abil awja as-sulami al-axram imaam al-xaafid nee na way yaxtamilu an yakuna huwa muhriz ibn nadla comme nañ ko xoon c'est possible que ne moom mii moo doon muhriz ibn nadla gisoon nañ yooyu ci début bi ak tur beeg wute yi ci am radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu